a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin wa imaam almuttaqin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn ba léegi ñu ngi woon ci ghazwatu badrinil kubra ah, jotoon nañu gis defetu Quraysh gisoon nañ ne fi ñu tolloon mooy bi alayhi salaatu wassalaam yónnee Zayd ibn ak abdallah ibn rawaxa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fekk pare na foofu ci ghazwatu badrin yónni leen ngir ñu jiitu daldi yëgal li nga xamante ne nii mooy kuffaaru qurayshin yi yëgal waa madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam xabaar bi ak ni nga xam ne noonu la ko boroomam subhaanahu wa joxe ngañaay ci kaw ay noonam gisoon nañ ne imaam zeyd bnu xaarisa naka noonu abdallah ibn rawaxa ku ci nekk mu ngi doon wër ci biir ay quartier ci Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di yëgal waa dëkk bi gisoon nañu abdallah ibn rawaxa radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ngi doon wër naan qutila ibna rabia rey nañu ñi nga xamante ni ni mooy ñaari doomi Rabi'a yi waaye qutila qutila ibn al-Hajjaj rey nañ ñaari doomi Hajjaj yi di Munabbih ak Nubayy ibn al-Hajjaj alayhima min Allah ma di leen limal wa la Abu Jahlin xale yi topp ci ginnaawam naan ko qutila naan qutila abu jahlinil faasiq qutila abu jahlinil faasiq rey nañ abu jahlin kàccoor bu mag bi rey nañ abu jahlin kàccoor bu mag bi tanaan leen abshiru bi salaamati rasulillah moom ibn rawaxa radiallahu anhu mu ngi leen bége leen avant lool lépp yéen lamsaar yi ci muccuk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wa qatlil mushrikiina wa asrihim ak rey gi ñu rey yéeféer yi ak jàpp gi ñu leen jàpp prisonnier gisoon nañ ne moom côtéem gisoon nañ ko ba ñu ngi woon nag ci côté seydina zeyd ibn xaarisa radiallahu taala anhu wa arda moom gisoon nañ xadiis yi defoon nañ taxrij bi riwaay imaam al bi biñ njëkkoon a gis boobu bu wér la mais yi nii wérul sanadam wérul ci lañ newoon nag waxoon nañ day gina a leeral xadiis bu wér bi ñu romboon ñu ngi woon nag ci côté Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu taala anil jamii mu ne keroog bi mu ñëwee moom seydina Usaama di doom ji moom moo ko nettali radiyallahu anhu mu ne bi Zayd di wax sama baay ñëw fekk ñu ngi door a maasale suuf ci seydatu Ruqayya bint rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ñëw daldi di wax xabaar bii nag di yëgal nit ñi na leen bég leen rey nañ waa Quraysh jàpp ñi ci jàpp ci prisonnier jullit ñi ñu bari ci ñoom yonent bi alayhi salaatu mucc na gisoon nañ ne bi nga xam ne Seydina Usaama nee na radiyallahu anhu bi muy wax loolu rekk la benn naafiq ñëw aborder ko jege si ci moom ne ko hee Usaama radiyallahu anhu alxibbu ibnul xibbi di soppe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di doomi soppe bi di baayam zeyd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu taala an ali sharaxil mu ne qutila naafiq bi ñëw na ko hee qutila saaxibukum wa man maa gis nga sa baay lii muy wax nii xamul li muy wax fii mu ne defet bee ko fi indi de qutila waat naa ne rey nañ saaxibukum seen àndandoo bi di seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam wa man maa àndal mu ne keneen beneen naafiq dem ci seydinaa abu lubaaba radiyallahu anhu mi doon assurer intérim bi foofu naan ko qad tafarraqa asxaabukum tafarruqan laa yajtamicuuna fiihi abadan wa qad qutila ilyatu ashaabihi wa qutila muhammadun wa haadihi naaqatuhu taarifuha naarifuha wa haada zaydun laa yadri maa yaquulu min ar-ru'b wa jaa falla beneen naafiq bi ñëw naan seyna abu lubaaba radiyallahu anhu naan ko seen mbokk yi génnoon ne dañuy karim njëgg daje ko faaru quraysin yi tasaare nañ leen tasaare boo xam ne mënuñoo dajaloo di jarañ te nag rey nañ ñi gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam te moom sax waqati la Muhammad rey nañ Seydina Muhammad wa hadihi naaqatu Abu Lubaaba bul dof bul bul kii xoolal ubbil say bët nga xool munaafiqiin yi lañuy wax faut pas nier la réalité sa waay les images sont claires loolu la ñuy wax claire image yoo xam ne dañ koy falsifier yow sab noon nan nag naka ngay xaare surtout yi nga xam ne guerre médiatique bi moom moo gën a sax garaaw moo gën a sax garaaw képp ku moywul ku teeyul wallahi li nga alak sa bopp ki toppum li média yi wax ak ñoom moo xam nag médias nationaux yi ñun yi ñu am suñu dëkk ak yi nga xam ne mooy yu nasaraan yi di wax ci say mbokk jullit loo xam ne yow amoo ci benn preuve lu dul ne wane nañ ko ci télé bi subhaanallah tele bi mooy preuve télé bi nit mën a defar image am yu neex yu ko neex mais ñaata image lañ ñu waneel 2003 avant guerre Bagdad bi Irak ne lii day wane ne am nañ ay armes de destruction massive ñaata image lañ ci wone ba tey jii may wax ak yow ba le 9 janvier 2016 tey ba tey jii depuis 2003 plus de 13 ans ago ba tey jii nii nangu nañ fépp àgg booba ba léegi nii waneeguñ la benn arme de destruction massive waaye léegi damay laaj ka ne woon dëgg la laata xare bay am ba tax mu ne waaye George Bush wax na dëgg kooku lan moo ko lan moo ko dugal lan moo ko lor ak saaga yam ci saaga ay mbokki jullitam bu leen yaakaar ne ay saaga ay genre Saddam yi ak boroom nguur yi loolu dara newu ci ah mais jëw la tudd na ah. toog ferek naan président Macky Sall moo sàcc kii léegi li mu sàcc ci alalu Sénégal président Abdoulaye Wade moom dafa toje ba doyal mais loolu noonu nga foog ne yow yow danga koy wax rek mu jàll noonu mais jëw gi ñuy tere nga foog ne ñooñu bokkuñ ci ay Abdul Karim Wade kii sàcc kat bu mag baax na ci moom luñ ko def billaahi yow nga xam ne yàlla du la ko laaj maa yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid suñu boroom nee gis nga boo fi majeure nit ki du wax dara du génne dara ci làmmiñam bi lu dul ne am na ay malaaka yuy bind li muy wax wa sawfa tusalun te dinañ leen laaj loolu laa ilaa yawmul jazaa bisu payga wal xisaabi ak isaab keroog ngay rendre compte moo tax ñooñu noonu liñ ci wax ñooñu ñépp wax ci seeni mbokki jullit lu ñaaw di leen ci jëw di leen ci créer alfan ay ay kàcc naan Saddam ñu la daa bëgg a bombarder Kaaba gi ñi waxi waxi waxi dof yooyu xaw ma man nu ko nit mën a tooge sax di xalaat ñu la koy wax nga koy gëm mooy ne yooyu ñoonu ñoonu ba léegi nii day xew genre waxut fiq bi loolu day am ba léegi ba léegi da dund di ko gis mooy di joxee exemple naan é Abu Lubaba wa hadhihi naqatuhu na'rifuha waay waay waay mane liy wane ne li ma la wax dëgg la rey nañ seydina Muhammad alayhi salatu wassalam rey nañ ñu bari saxaabaam yi mooy mais génee moom gaa ngi bi muy dem gëléem mu ngi nii moom xanaa kay buy ñibbisi dina yor gëléem xanaa kay doo ngeen ma ne day doxe badar ba fii gëléemam gi mu génne woon mu ngi nii Zayd yor mais lu baax les images sont claires naafiq yi loolu lañ lay wax ak ñi nga xam ne du ñuy naafiq gaa mais bu ñu bu ñu moytuwul seen ñàkk vigilance moo tax ñuy dugg ci tuuxa doon naan waaye yow affaire bi dëgg la sawaay moo siif ndaw si wala sawaay si wax nañ dëgg moo détourné kees na ne ko waa sawaay waa loolu moom kan moo ko wax mu ne yow kan moo ko wax ngay laaj mais demal Sénégal demal xalima boo demee foofu le monde ñépp ko bind mais est loolu mooy loolu loolu kañ la nekk preuve man monde bi dañ ma jaaxal xoolal ay dégg keroog démb xaw ma yi nga xam ne nee nañ jóge Syrie di def ay témoignage ci li di def ak ñooñu ak régime Assad bu Bachar al-Assad bi président Assad bon man président Assad laa koy woowe ndax président la buñ fa ñun yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ñu jàngal comme li sa sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha wax dee leen waaj ñuy wàccee nit ñi seen wàccuwaay te keroog ba muy bind Qaysar leet neewul Qaysar kalbu kalbu ruum déedéet bind ko leet ne min muhammadin sallallahu alayhi abdullahi wa rasul jaamu yàlla di ndaw ilaa Qaysar kalbu ruum mukk maa ngi koy yónni lii César ne le le chien des romains des romains non non ilaa Qaysar maa ngi ko yónni Qaysar mi nga xam ne mooy azimul Rum mooy buuru romain yi mooy seen kilifa mooy ki nga xam ne moom moom mooy ku màgg gi foofu ci ñoom ndax moom lañ kii moo tax président Assad euh, léegi mooy ne ñoo xam ne lañ ñuy foofu di wane naan régime bi ay jii lay def ci seeni waxi kese te ci biiru wax yi doute yu bari da ci ay doute yu bari il suffit nga nekk boroom xel nga xam ne lii nii ça cloche mais comme que syrienne la en tout cas moom lañu ko présenter que ni moom wala syrien mu ñëw taxaw wax ni lii laa dund rek ñépp gëm amul sax di remettre en cause ñu naan c'est témoignage frappant vraiment qui montre l'atrocité du régime ak de et des des des kii des autres partis xawma lan ak la de eh, loolu noonu mooy mënuñu cee fiiwu loolu déedéet in ja'akum yaa ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu mais yéen ñi gëm yàlla bu dee ab kàccoor te faasiq boobu ñuy wax jullit la moo leen indil ab xabaar fatabayyanu na ngeen ko na ngeen def investigation bu leen ñëw rek gëm noonu déedéet def leen comme du seqa mooy ku ñëw lu présenté wu xaw ma ko kooku mënu la ñëw lu mu wax rek ma ne gongo mukk dama ciy teey liñ naan danga koy jël ak ay pincette ay waxam waaw ne sinon jamono jii moom alku fi moom yomb na ci yooyu ku prudent wul ku ne wallaay di nga fekk sa bopp ci kàmb goo xam ne di nga fa bëgg génn mu tëla ne dirigeant yooyu ñuy jëw ak yooyu kenn lañ dul baal mukk mukk ñooñu moom kenn xoolal ñi leen di jëw par bés ñi leen di saaga par bés ñooñu ñépp ak yow loo man di ne moom lañ def ci lu bon mais yow moom mu def lu bon est-ce que daa tax nga def ko sil man qata'ak la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax sil jokkal man qata'aka ku la dog wala man xaanak waaye bul bul bul trahir ku la trahir yow yow moom trahiru la fii nga nekk Europe walla Sénégal amoo benn lien ak moom dara lenn lien bi daal mooy média bi laa xool mu ne ma sama mbokk julli diw de ak a bon ak a yées yi yëpp moo ko def l'image à l'appui manu la manoo weddi te image ku nekk koy falsifier léegi man ma ci kaw loolu ma ñëw jàppe ko ennemi fu ñu ko tudde ma saal boo bon <laughs> astaghfirullah kon nag yooyu nañ ciy ndànk ay yéen naan ay image ah moo tax image image nii loolu du preuve ah image ci charia image du preuve jamais man na dëgg man na nekk loo xam ne indice wala luy luy luy luy gën a appuyer preuve mais jamais mu nekk preuve si image yi wane nañ ko muñ jaaloo ma ne loolu du preuve ci charia loolu moom ki indi image yooyu dañ lay jàpp fëgg la ay yar bu dee indiwoo yeneen ñoo xam ne ñeent yéen nekku ngeen ñeent ñoo xam ne yéen a ko gisandoo action bi ak nam doon dem man nag gis nga teey baax na teey baax na ci ndox waaye ci nit la gëne comme li wolof yi wax kon naafiq bi ñëw naan abu lubaaba hee wa hadihi naaqatuhu naarifa naarifuha waay waay abu lubaaba waay waay waay xoolal gëleemu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngi waay xam na waay xàmmee nañ ko te xam nañ ko waay wa hada zaydun la yadri ma yaqulu min ar-rum wa jaa falla zayd ngi fii mu ne lii tenir discours bi mu fi tenir yépp xamu ci dara moom il a perdu la tête bu yàgg bañ faagaagalee euh, jullit ñi ci la dawe rëcc moom récupérer géléemu yonent bi alayhi salaam ñëw fi di wax tiita tax muy wax xamul li muy wax te dafa ñëw mun hasiman ku ñu gañe fallan Seydina Abu Lubaaba allahu akbar ak a neexoon ñun amaama en face de information yu mel nii yi ñuy gis lu jeex ci Facebook yi internet yi télé yi journaux yi yooyu ak a neexoon à chaque fois ñu doxal li alxuraan wax fatabayyanu te nag loolu la seydna abu lubaaba doxal fii fa qaala abu lubaaba seydna abu lubaaba radiyallahu anhu ne moom defoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna yukadibu llahu qawla ne ko buur yàlla de dina weddi dina wone luy weddi li nga xam ne moom nga wax ni yow naafiq voilà aka neexoon ñu am boobu ku ñëw di ñu yàqal deru kenn bu ñu amul fullaay weddi ko bañ koo déglu buñ ko ma dégloo pare manuñ ko weddi waaye waaye amal waxkul ah buur yàlla ndax dangay am conviction bu dëgër surtout rawatina yow sa mbokk jullit jot a wax ne la lii la ndax Abu Lubaki Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu maa ñëw na wax ne ñu gañe nañ yéeféer yi rey nañ diw diw loolu kay leer ñun dañ fi bàyyi nitu waxu nit koo xam ne koo xam ne xamawuñ ko caaxaan waa xamawuñ ko caaxaan mooy koo xam ne day nekk ci télé yi di wax waxi waxi waxi ku tàng ak ko mer yooyu même bu dee muy wax tegu ko ci dëgg ñu naan yu saay moom moom amoon caaxaan moom déedéet kooku taxul ñuy wax kuy emporté woo di kaas saa su ne ñun casseur léeg-léeg ab kaaskat la ñuy ko ñàkk caaxaan déedéet loolu ñàkk caaxaan ah. loolu du ñàkk caaxaan kaaskat loolu du tuddul ñàkk caaxaan kii yoo xam ne xamuñu ko caaxaan lu mu wax dëgg la mu wax dara ñu remettre en ñu ndax médias yi nee nañu ndax médias yi nee nañu te médias yi ñaata yoon lañ leen gis ñuy bind ay articles ci nit yoo xam ne du dëgg te bu ñu ko waree weddi surtout li ma gis muy xaw Sénégal niñ ko defoon à la une ca suba ga bu ñuy wax ne affaire bi demewul woon noonu duñ ko def à la une ca gànnaaw lañ koy def boo mooywul sax mën ngaa lire journal ba pare doo ci bàyyi xel doo ko seetu ñu yàq deruwaay gi nag mu jeex waaw akbar ñaata yoon nga gis ñuy léegi kooku yow ki nga mas ki nga xam ne dëgg rek nga ko mas a xame mu ne leen lii la man de defu man dégg naa ñu koy mais defu ma ko médias yi ak nit ñi ak nit ñu rëy làmmeñ yi ne la lii la te ñoom kàcc rek lañ mag ak nettali ñu ci ëpp yow nga ñëw ne voilà comme que nag ñoom ñëpp wax nañ ko kon dëgg la kii gëm ñooñu bàyyi ñi déedéet Seydina Abu Lubaba moo tax mu ne yukazzibu Allahu qawlak ne ko gis nga yow buur yàlla dina weddi te dina wane luy weddi sa wax jii nga wax léegi nag wa qalatil fii lañ yemoon de wa qaalatil yahuudu juif yi daal di jël flambeau bi ñoom it li ñu laajoon mooy est dañuy tempérer wala dañuy gën a bi ñu ne maa jaa zaydun illaa falla ñu yokk ci xarmi karaw gina duufleel polémique ndax loolu moom day danahum fi kulli eh, eh, waqtin waxiin ñoom lool moo masam nekk moo tax médias yi ñu ciy investir bu bari presque médias yu baax yépp yu siiw yi ñoo ko yor ngir di kàcc rek nga xam ne tout le temps yow information bu ñëw il faut mu favorable pour ñooñ xam nga loolu day wane ni ça cloche ça cloche gisoon nañu yonent bi alayhi salaatu wasallam nga gis différence bi am entre jullit ñoo xam ne xam nañu li ñu doon te di ko doxal ak ni méthodes yi juif yi utilisé yonent bi alei saab-saab keroog avant Badar bi nga xam ne ci la ñoom euh, Abdullah ibn euh, Riyab ibn Jahsh ibn Riyab bi nga xam ne ci lañu dem daal di am ñu ñu rey Makka fële ci buntu Makka te mu yónni woon leen ne leen xoolal leen na kese mais bi ñëwee neewu leen gongo li ngeen def très bien c'est bon danañ ne non non maa amartukum bi qitaalin fi shahril haram man de digaluma leen woon ngeen rey nit ngeen xeex ci weer wu tedd wi kon nag li ngeen fi indee yi duma ko la neewul ne man samay ñoñ lañ rek waa ñi ma génne comme ni nga xam ne noonu la def euh, euh, yenn lien yu bon yi ñuy def ñun raccourci yi ñuy def naan voilà bon man daal fii moom benn ticket laa dul jënd ci métro tubaab yeeg yooyu baax na ba ndax ñoom ñoom ñoo ñoo ñëw suñu dëkk piiñu bundu xataal suñuy maam jaay leen États-Unis yow ku jaay sa maam buñ jaayeen sa maam États-Unis yow di nga fi nekk yow di nga jóge Afrique premièrement loolu la mais yow yaay sa maam deuxièmement est yaay sa maam yow même si c'était réel que ne sa maam lañ jël jaay. ki jur sa baay dañ koo jaay sax wala sa maami maam yoo xam dañ koo jaay mais yow léegi lu ciy sa yoon yow laay laaj lu ciy sa yoon est yaay sa maam nga foog ne di nga dem dee ba ñuy jaawale diiwaanu sa sa maam ak yow di nga dem ñuy jaawale sa sa sa jëf ak sa maam mukk def nañ sama maam lii kon damay fayul sama maam ci ay wooy comme que daal dañoo pii jaay leen man nag kon man duma fi jënd ticket te kook day wax rek bis bu ko contrôleur yi jàppee <laughs> mu xam ne waxam jooju waxi caaxaan la mooy ne xoola raccourci yoo ñuy def xoola yeneen ma ay sam moom ci boppam lañu génne ak ay saxaabaam radiyallahu anhum mais ñii ba ñu demee rey ci ñooñu ñeen na te digalu leen ko dane man duma laal ci li ngeen fi indi dara te d'accorduma ci li ngeen def ndax digaluma leen ngeen xeex ay ay ci ci weer wi waxul ne waaye ah, yow non mooy ñun moom bu doon ñun te rapide ñu ut ñu ut benn lay non mais loolu sax du dara ñii liñ ñu def kan moo rey ya waaye ñii liñ ñu reyal kan moo rey Yaasir radiyallahu anhu kan moo mbugal nit ñi ba ñoo toog ñii mënatuñoo tëdd ndax mbugal yu tar ñan ñoo ñu génne waaye ma lu ngeen def baax na defuñ lu dul fay leen li ñu def buñ leen defee yi def ñoom defoon nañ ñu lu gën raw lool déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam deful noonu dane man duma ci nangu dara ndax digaluma leen lool alors que euh, loolu mooy jëf yu jullit bu xam li nga doon tey suivre modèle bi ñu suñu borom subhaanahu wa royukaay bi ñu tegal muy yonent bi alayhi saatu wasalaam mais nag boo yoree jikkoy juif yu bon yi nga xam ne ke ñoom euh, seen lépp tout le temps ñooy am raison yow moins de amul benn palestinien wala kenn ku ñuy flinguer lu dul ne moo tooñ xam nga loolu c'est bizarre lu lu dul ne moo tooñ léeg-léeg la ñuy nangu te loolu mooy ne gars yi dañ ko dañu koo def ci médias yi am ñu yoroon seeni caméra filmer leen gars yi xool ne film bi c'est authentique ñu mujj ñu te même loolu sax duñ leen condamné mais tout le am raison loolu day wane ne lii lii lii lii lii man xaw ma nit yi suñuy jamono nu ñuy xalaat léegi nag juif yi gën a xam lu taal bi ne wa qaalatil yahud ngir enflé gina ngàndal polémique bi maa jaa zaydun illa fallan waaye waaye xam ngeen ne li ñépp wax mooy dëgg zayd mii bum ñu fontoo maa jaa zaydun zaydum na xaarisa mii ñëwu fi illa fallan lu dul ne dañ leen a gañe moo tax ah Seydina Usaama ibn Zayd nee na nag bi affaire yi demee nii fa jiitu xatta xalawtu bi abi ah ñépp ngi waññi wa ngi naan mooy naafiq yi ak juif yi te naafiq yi mooy ci mbooloo mi lañ bokk ñu ngi naan dañ nee na Zayd mi xamul li muy wax nee na bon bi wax ji bare nag qaala Usaama Seydina Usaama radiyallahu anhu fa jitu xatta bi abi nee na ma ñëw ba daal di wéet ak sama baay nag li Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu huma mi ñëw di wax lii ma ne ko fa ma ne ko ahaqqun ma taqul ma ne ah sama baay man de daa am lu ma lay laaj mais lii ngay wax ni que ni yonent mi alayhi salaam gañe na kuffaaru Quraysh ni am nañu ci jàpp prisonnier ñu bari rey nañ ñoom abu jahlin ñoom utbat ibn rabi'a shaybat ibn rabi'a al walid ibn utba umayyat xalaf mais loolu noonu la demee demee na noonu loolu lu wér la fa qaala nee na sama bàyyi ne ma ii wallahi xaqun aqulu yaa bunay ne ko maa ngi wàcc yàlla këne li ma lay wax li ma wax ñépp te wax ko xaqun dëgg la Seydina Usaama nee na bi sama baay waxee noonu fa qawiyat nafsi wa raja'tu ila zaalika al munaafiq nee na nag bi ma sama bi ma wéeteeg sama baay nag mu confirmer ma waat ci ma daal di léegi nag sama xol daal di dëgër mooy ma am conviction nag léegi bu gën dëgër ndax bi njëkkee wax leer na ci nit ñi ñoo weddi woon loolu la ne ba'du naasi fa ja'ala ba'du nnaasi laa yusaddiquuna Zaydan lenn ci nit ñi gëmuñu woon Zayd moom gëmoon na ko moom mais nag comme que polémique moo tax polémique gis nga ni mu bone mooy ne jax-jaxal nit ñoo xam ne ndax kat gëm nañu mais mu ñëw yàq seen gëm yàlla mooy was lii lañu bokk na ci wasaawisu shaytaan yi nga xam ne mooy les jax-jaxal de satan yi muy def ci nit dalay fekk nga am ngëm gu dëgër mu commencé di dugal ay dut di dugal ay dut waaye ma ne yéen ñii xam ngeen ne nekku ngeen ci dëgg yéen bu ngeen newoon ci dëgg naka ngeen di nekkee ci dëgg ba pare ñu gañe leen naka te buur yàlla ne moom mooy dimbali ñi nga xam ne ñoo ko gëm kon loolu day wane ne yéen ngëm gi ngeen ko gëm baaxul nga commencé naan ah bon monde bi nag c'est vrai que jullit ñi daanaka xeex bu am ñu gañe leen te sax ñooy neex ñooy nooy neexu àddina bi comme na ma waxoon ku am bomb yu baax yu bees yooy tester niñ koy tester mooy da ngay da daldi daldi euh, provoquer benn xeex rek ci benn réewu jullit fëgg leen bomb yi ngir tester ko waaw nga xam ne lu xew ñu ne leen justifié wu leen aca jóg leen ngeen justifié pourquoi ngeen wane ne yéen bokk ngeen ci yëf yi mais pourquoi tout le temps ñuy jóg di justifié wu comme si on était des des suspects mais mooy noonu lañ dunde léegi yow Iblis naan la xam nga ne buur yàlla waxul ne ñii le mbir yi demee ñi ko gëm dëgg-dëgg te lool ci waxu day ñëw ci xelu xalaatu ku lay conseiller lu baax jaar ak yow ci li nga gëm yow xam nga alxuraan de waaw ah am na lu ma ci jot a xam de di jaay fausse modestie comme ñun niñ koy defe te fenn lañ modestu lañ modestul ñun bala ñoo bala ngaa xam ne modestuñu nga ne jëm ci mbooloo ah gars yi dañuy taxaw naan man muy nga xam ne moos tekkiw ma dara duma dara sagar sax ma gën loolu dañ koy wax mais wallahi bay mbooloo bu amoon comme benn conférence wala benn ndaje mu mag benn waay jël con euh, micro bi ne nag euh, fàllu mii nga xamante ne nii baaxul biir baaxul bëccëg kii buñ ko toppoon ay pexeem de tey suñu ndaje mu am solo mii du am lu ne la def ngir mu bañ a dox kii sagar saxu ko gën bal nga gis nag suñu ñuy futt mer jóg waxoo dëgg bon yow mooy ne loolu pourtant pourtant kat moom moo doon wax ne moom sagara ko gën waa ji deful lu dul répéter ay waxam mais mu mer pour la lool lu muy wane suñu fausse modestie modestie gu ñu am koo fi gis muy jaay wàcce boppam kenn fi wàcce dara ñi dañuy coow rek wàcce bopp ku ko def jarul nga koy wax te loolu kenn du toog naan man waaye bon yàlla de wala defalay xéewal wax ko amma bi ne mata rabbika fa xaddis nga naan sagara la gën te loolu gëmoo ko ndax ku la ko wax nga mer moo tax ay fausse modestie moo tax Iblis nag noonu lay def yow am nga alxuraan xam waaw waaw am na lu ma ci xam sant yàlla bon yow buur yàlla nee na ñi muy dimbali mooy ñi ko gëm fii ci àddina ak yowmal qiyaam waaye yow àddina bi depuis yéen xoolal jullit ñi depuis quand lañ ay am défaite sur défaite sur défaite nit ñi di leen noot xoola seen dëkk yi boo duggee ci capitalu réewu jullit mu la neex yu bay ñu comme Las Vegas mais duñ fa sol dara nga dégg boîte de nuit yi tëgg plage yi mais loolu bu ngeen newoon ci dëgg loolooy dëgg loolu c'est la modernité lu tax ngeen koy def li ko épouser te yéen ñii woote naan dañuy doxal sariya tuuti gis nga niñ leen di massacre xam ngeen ne ñuy new ngeen ci dëgg te dëkk yi ngi leen di xeex ñoom seen mbir day gën a dox waaye nag bu dee xamoo dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamoo ci lislaam dara dangay neex a ndax yonent bi alayhi salaatu ñaata ñaata at la def Màkka mais at yi mu def Medina yàlla def mbiram féete kaw leneen te sax makk mbiram a féete woon kaw leneen waaye mais ñaata ñaata at la def Makka te yorul yoruñu politique beeg yooyu ak pouvoir bi pouvoir temporel beeg yooyu li jëm ci yooyu kan mooy doxal dëkk bi mais dañ doon làqatu sax buñ doon julli yenn yu bari ñemewuñ ko woon ñaata treize moo ëpp lim def Medina ala saaki na dool saatu saam nga ñëw bëgg ma fontoo di ma wax wax yi voilà kon nag gis nga yooyu man naa jax-jaxal nit ngëmum nit moo tax Seydina Usaama ne man bi ma wéeteeg sama baay ma laaj ko mu daal di may wax ne ma waat naa ne li ma wax dëgg la nee na nag sax léegi sama xol dëgg mu gën a am conviction ci mbir yi gëm ko gëm gu gën a fort gi ma ko gëma nee na war a jaatu ila zalika al léegi nag ma dellu ci naafiq boobu fa qultu ma ne ko antal murjifu bi rasulillah wa bil muslimin ne ko yow yaay ki nga xam ne yaay dugal jax-jaxal ci mbiru yonent bi aleyhi salatu wassalaam di tiitloo jullit ñi ñi des Medina fii di leen tiitloo ci mbiru yonent bi aleyhi salatu wassalaam ak jullit saxaabaam yi mu àndal Badar yow yaay def loolu mooy wal murjifuuna fil madina nga xam ne tout temps ils font tout pour dugal jax-jaxal julli ñi mooy li ma waxoon jotaay bee weesu bu xeex di am entre ay yéefare ko jullit bala ñoo commencé nga gis leen ci plateau yi ñuy wër di woowe ak moo bu ñu leen mën a woowe les experts ñëw naan bon c'est que les mooy les diw mooy yéefar yi ils ont combien de têtes nucléaires temps yi am na bombe yu bees yu ñu génne ay avions de chasse yoo xamante ne nii man nañoo toll pir biir Chicago di bombarder biir Bagdad ay drone ak yooyu yooyu yépp mooy ne loolu ñoom ñu koy wax ngir décourager loo dugalu tiitaange ci ñiñ nar a xeexal ak tamit képp koo xam ne xaar nga ne yow peut-être say say mbokk gañ pour tiital leen ñooñu moom ñooy ñi nga xam ne ñooy l'armée invaincue kenn du leen kenn manu leen a gañ lay lay la ñooñ àddina bi yépp buñ daje woon ak ñoom ñu duma léegi nan nga wax ak pays bu ndaw boo xam ne ab hélicoptère bu baax sax amu ko ñooñoo nar a xeexal mooy di dugalu tiitaange xam nga bu fekkee ne yow dëgëru mooy yow ak leur la gaa yi nga xam ne man nañoo nekk seen biir capital di téléguidé bomb mu fekk leen fañ ni ñuy yore roquette roquette bi fu mu jëm mooy di sewal ñi di pomper ñi ngir gaay tiit lu mel noonu la naafiq yi ak juif yi doon def ni nee kon mu ñëw ci naafiq bi ko doon wax lool ne ko antal murjifu bi rasulil yow yaay ñëw di wax di semer la doute ak tiitaange ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak jullit yi la nuqaddimannaka ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam ida qadim fala yadribanna unuq nee na ma ne ko yow yaay def lool yow yaay def lool ci yonent mi alayhi salaatu ak julli ni wat naa ci yàlla dinañ la jàpp yóbbu la ci yonent mi alayhi salaatu bu egg bu agsee bu duggee ci dëkk bi fala yadriban na wat naa ne dina cor unuqaka sa sa doq gi dina ci dóor jaasi cor ko nga xam fa qaala waa ji nag ne ko ah innama huwa shay'un sami'tuhu min an naas <laughs> nee naafiq bi ne ko ah, Usaama euh, faites attention mooy tout le temps gis nga naafiq tout le temps mu am échappatoire mais nag xamul ne loolu ci nit ñi la koy def mais mënula rëcc amaam Allah mënula rëcc ci kanamu yàlla mooy ne xoolali gaa yi liñ doo wax yëpp bi mu ko waxee lii nag ne ko waat naa ne comme que li muy wax amul ci preuve moom li muy wax naafiq li muy wax du ci am preuve mais day am loo xam ne day xawa ànd niru këni li muy wax dëgg la xam nga début bi nii surtout waa ji ñëw naan boo ba xoolal géej ma ne xoolal géej moom gaañ gi xam ne xam nañ ko mooy ne loolu day niru ne day mel ni luy appuyer thèse am alors que appuyer moom nag lu mel noonu lay am moo tax nag bi Usayna Usaama radiyallahu anhu ñëwee ne ko yow waat naa ci yàlla bu yonent bi alayhi dina wassalaam dinañ dëgmali accès dinañ la yóbbu ci moom mu dóor sa doq ndax deekat ah dee moom naa fiq moom bokkul ci mbiram xam na ne bu deewee yàqu na léppam fii na moo tax nag ah bi mu ko xew mu ne ko innama huwa shay'un sami'tu min an ah Usaama li ma wax du maa ko wax de li ma la wax sànq këne ma ne sa baay nii daal dafay ñëw ñëw fi lu dul ne dafa dafa dafa dañu koo gañe dañoo gañe jullit ñi loolu daal ma ne loolu du maa ko wax de du sama wax de xam nga lan la euh, man dama ko dégg nit ñi di ko wax rek man li nit ñi wax rek la reprendre mais nag waxuma ko de innama huwa dëgg-dëgg li ma la wax shay'un mbir la moo xam ne sami'tuhu dama koo dégg minan naasi ci nit ñi yaquluunahu ñu koy wax man ñëwuma bi may wax yow da jàpp ne euh, dama la man maa ñëw wax lool déedéet dama laa jottali li ma dégg nit ñi di wax walal rek non génn na ci naafiq foo jaar mu génn ci ci ay fenam <laughs> ndax ñoom muzabzabina bayna zalik ñoom dañuy comme ay weñ la rek fu tooy rek lañuy dal comme que sànq bi wax ji bi ñuy wax loolu ñoom naafiq yi ak juif yi jàppoon nañ ne looloo am mais bi ñëwee Zayd ñëw Usaama Zayd répété mbir yi mu leer Seydina Usaama ñëw wax surtout tudd tudd affaire u dee kële bu ñëwee dinañ leen rey yéen ñu doon wax loolu ah sa waay mag mu mu mu comme que weñ la fëlee tooyoon sànk léegi nag foofu tooyatul mu jóge fa ñëw ci beneen côté ne ko lii daal nekkul lulul mbir moo xam ne dama koo déggoon moo tax jëwkat yi noonu la def dañuy jëw ba pare dem fenn jëw fa nit bés buñ leen naree jàpp ñu ne déet dangaa juum de du maa ko wax de man dama dégg ñu koy wax man ma ñëw di la ko wax ngir boo ci manee dimbali waa sa mbokk mi ndax sa mbokk la ma la koy wax ndax kat sa gémmiñ ngi xesaw sa mbokk la koy wax yooyu yépp waxi kalib la mooy ne dañuy jël loo xam ne ay wax yu dëgg nee ñu ay fen la ñuy jël muure ko wax yooyu ba bu ko defee après yow doo man lu dul ne bon wax na dëgg na ah. kon mu ne man innama huwa ya Usaama man lii ma doon wax nekkul lu dul shay'un mbir moo xam ne sami'tuhu minan nas yaquluna ma dégg nit ñi di ko wax de ku rey nañ asxaabukum saaxibukum wa man ma rey nañ yonent mi alayhi salaatu wasalaam ak ñi mu àndam lii moo xew madinatul munawwara ala léegi nag waa Màkka moom lu fa xew ñoom nan lañ naka naka lañ jote xabaar bi waay naka la waa Màkka euh, jote xabaar bii nga xam ne mooy xabaar bi euh, xew nii muy Badrin loolu imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi daal dina koy solo solo na di ñu nettali dellu gi nga xamante ne nii moom la lenn ci waa kuffaaru Quraysh ni daldi dellu fële ci Badrin fële ci Quraysh ginnaaw bi nga xam ne ci lañ am defet bu mag boobu Badar moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne wa kaana bi ibn abdillaahi alxuzaa'i mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi keroog ki nga xam ne moo njëkk agsi foofale ci euh, Quraysh te bokkoon ci kuffaaru Quraysh ni euh, ngir yégaleen àgge waa Quraysh li leen dal Badar mooy alxaysumaan moom mii mu ngi tuddoon alxaysumaan ibnu iyaas ibni abdillah ibni iyaas ibnu dubaya ibn amr ibn zimaan ibn adiy ibn amr ibn rabiicat alxuzaaci moom mii di alxaysumaan mooy ki njëkk ci waxu imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi mooy ki njëkk agsi keroog bi ñu gañee waa Quraysh Badar mooy ko fa njëkk agsi Quraysh biir Makka indi la triste nouvelle nag mooy ki fa indi la triste nouvelle moo ko fa njëkk indi moo fa njëkk ñëw radiyallahu taala anhu ndax mujj na tuub temps yi dafa bokkoon nag ci kuffaaru Quraysh ni waaye buur yàlla nawwara qalbahu wa basi basarahu wa basirata buur yàlla mujj na leeral li nga xam ne mooy bëtam ak bëtu biiram mu am clairvoyance gu leer ba daldi dugg ci lislaam moom alxaysumaan radiyallahu taala anhu wa arda Eh, imaam ibn Isxaaq nekkoon ki nga xam ne moo njëkk ñëw foofu keroog ki fa njëkk ñëw Quraysh ngir yëgal leen li nga xam ne moo leen dal ci defet mooy Al ibn Abdillah di doomi abdillah alxuzaa'i bokkoon ci ko ju xuzaa fa qaalu maa war lu fa qaalu lahu maa waraak bi mu agsee quraysh makkata almukarama zaadaha llahu tashrifan wa takriman waa quraysh ne ko maa ak ana lan moo nekk sa ginnaaw mooy liñ naan quad neuf ana fi nga jóge yow mii moom demoon nga ca xare ba léegi wax na ana lan moo fa xew àndoon nga ci ñi génnoon ànd ak ñoom abul xakam bi lan moo fa xew qaala mu ne qutila utbatu bnu rabia wa shaybatu bnu rabia wa abul xakam bnu hisham wa umayatu bnu xalaf wa zam'atu bnu aswad wa nubayyihun wa nubayyihun wa munabbihun ibn al-Hajjaj wa Abul Bakhtari ibn Hisham mu ne qutila Utba rey nañu Utba dañuy na bëgg a xam la xew Badar rey nañu Utba ibn Rabi'a di doomi Rabi'a waaye du moom rek wa Shaybatu ibn Rabi'a ma ne man al-Haysuman radiyallahu anhu ma ne nañu Shayba li doomi Rabi'a di frère Utba mi ma la tuddal léegi mi ma leen tuddal waaye du ñoom rek wa Abul Hakam ibn Hisham Abul Hakam sayyidu hadha al wadi nañu ko Abul Hakam Abu Jahl mais dee na père de la sagesse comme niñ ko doon woowe di doomi Hisham ñoom kuffaaru Quraysh ni xóotil laa rey nañ ko wa Umayya ibn Xalaf Umayya di doomi Xalaf deena rey nañ ko wa Zam'a ibn al-Aswad Zam'a di doomi al-Aswad rey nañ ko Nubayy ak Munabbih ibn al-Hajjaj Nubayh boobu Nubayh ak Munabbih di doomi al-Hajjaj ñoom ñaar ñéppit rey nañ leen wa Abul Bakhtari ibn Hisham Abul Bakhtari di doomi Hisham moom it rey nañ ko akbar fa ja fa lamma ja'ala yu'addidu ashraafa Quraysh mu continuer noonu di lim ñi nga xam ne ñooy kiifaay Quraysh yu mag yi génnoon mais di lim rek continuer liste bi ray nañ diw ray nañ diw ray nañ diw ray nañ diw waaye yow bi mu continuer di def lool qaala Safwaan ibn Umayya Safwaan ibn Umayya di doomi kan Umayyah ibn Xalaf waxoon nañ la moom bokk na ci ñi ñi ñi ñiñ ko doon dàkkantale yaa Aba Safwan yow bàyyi Safwan gisoon nañ ko ci xadiisu imaamul Buxaari ba radiyallahu ta'ala rahmatullah alayhi mooy Safwan ibn Umayyah eh, fekk mu ngi woon foofu toog ci côté Kaaba gi bi mu déggee affaire bi eh, sawaay di bon kii di wax lii nii naan ay ay ay ay ay rey nañ diw rey nañ diw rey nañ diw bon Safwaan Safwaan ibn Umayya fekk mu ngi toog foofu toog ci côté ka ka gi noonu zaadahallahu tashrifan wa takriman euh, mooy ci xijr bi la ne woon wa huwa qa'idun fil xijr mu ngi toogoon ci xijr foofu mooy xijr Ismaayil ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam naan wallahi in yaqil hada laqad taara qalbu fasaluhu anni moom gëmul li waa ji wax non c'est impossible kii li muy wax muy dëgg non non non alxaysu man a perdu la tête wallahi ne maa ngi wat ci yàlla man mi nga xamante ne maay Safwaan in yanqil hada kii de bu dee ne mu ngi xalaat laqad taara qalbu xolam moo naaw moo tax muy wax li kii ngeen foog ne mu ngi xalaat waa ji laqad dëgg dëgg taara qalbu waaye xolama naaw moo tax muy wax li kii xamul fu mu nekk wa naka la ñoo ñëpp a deewe fasalu nii léegi laaj leen ko é yéen mbooloo mi waa Quraysh fu ñu ne woon foofu laaj leen ko man Safwaan fan laa ne pour ñu xool ndax waa ji il est lucide <laughs> yow buñ amal ay test d'alcoolémie <laughs> dinañ wax dinañ dinañ ko def quoi mais waa ji comme ni gendarme yi def ak filig yi ne la ëffal fii ñu xool sa volume de kii ndax yow mii nii ma gise ngay dawale oto bi nii <laughs> waroon nekk ak say faculté bon borom ay moom noonu la ñuy def quoi mu ne <laughs> Safwan ne kii moom gis nga in yaqil hada bu dee mu ngi xalaat wala kii ngeen foog ne mu ngi xalaat waaye laqad dëgg-dëgg taara qalbu fasalu anni laaj leen ko laaj leen ko ci man comme ça ñu xool fa qaalu ma fa'ala Safwan ibn Umayya ñu ne ko hé alxaysu man taxawal parce que yow ce que tu de dire est grave léegi nag comme que Safwan nee na yow daa fekk sa bopp bi dara newu ci danga perdre laa teg fii mu ne beneen monde nga ne léegi ñu ne ko maa fa'ala Safwan ibn Umayya ñu ne eh, léegi Safwan ibn moom eh, moom bokk na ci ñaray ci ñi rey wala loolu nu mu def mu ne lan huwa daaka jaalisun fil hijr é Safwan mi ngeen may laaj mu nga nee toog mu ngi nii toog ci xijju Ismaïl alayhi salatu wassalam mooy loolu mel ni arc foofu mu ngi nii toog mu nga nee toog ngeen ma koy laaj naan ma ndax nan la def ndax day nañ ko mu ngi nii toog <laughs> ah waa ji tegal ko ci <laughs> alxaysumaan <laughs> radiyallahu anhu ne qad dëgg-dëgg wallahi maa ngi wàcc yàlla kene ra'aytu abaahu wa axaahu xiina qutila ne maa ngi wàcc yàlla man alxaysumaan këne gis naa moom Safwaan mii di wax naan ngeen may laaj anaan ma yéen dangeen ma jàppe dof wala la gis nga Safwaan mii ngeen may laaj naan ma ana fu mu ne mu ngi nii toog mais maa ngi wàcc yàlla ni gis naa baayam baayam kuy baayam Umayya ibn Xalaf man nii di alxaysumaan ma ne maa teg sama bët ci baayam mais pas moom rek ah. ak frère am ma man gis naa baayam ak frère am di Ali mooy keneen ki ko doon dàkkantale moom euh, waa ji nu tuddati euh, Umayya ibn Xalaf waxoon nañ la Aba Ali ak Aba Safwan lañ ko doon dàkkantale mu ne ma gis nga ñoo ñépp man mi gis naa leen fiñ leen teg rey leen mooy yéen man ma gis loolu gis naa ko moom baayam di Umayya ibn Xalaf ak ki nga xamante ne nii mooy euh, frère am ni Ali xiina qutila bañ leen reyee Badr gaa nag bon gëmuñu woon que ne wax dëgg la mais du imaam ibn Isxaaq loolu la wax waaye naka noonu imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi tamit nee na kaana awwala man qadima bi hazimati al-mushrikiina yawma badrin al-Haysumaan al-Ka'bi wa huwa jaddu Hasan ibn Ghaylaan imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi nee na keroog Badar bi Badar jeexee ba gañe mushrikuuna Quraysh yi ki njëkk ñëw agsi foofu di wax seenu defet di ko yëgal waa Quraysh mooy al-Haysumaan al-Ka'bi di maamu Hasan ibn Ghaylaan ah Quraysh nag kon affaire ñàng na ndax kii foogoon nañ ne li wax du dëgg mais il n'était pas lucide àndul woon ak xelam mais nag lii mu wax nag c'est grave xàmmee na Safwaan nee na Safwaan a ngeeg loolu day wane na dofu ba pare mu teg ci ne qad wallahi ra'aytu abaahu wa axaahu xiina qutilaa maa ngi wàcc buur yàlla këni man alxaysumaan gis naa baayam moom Safwaan ni ak frère xiina qutilaa bañ leen reyee moom nag di alxaysumaan radiyallahu taala an mujj na tuub kon comme ni imaam ibn Shaahin daal di waxe raxmatullah alayhi mu ne kaana sharifan fi qawmi summa aslama fa xasuna islaamu moom dafa nekkoon koo xam ne ku kilifa la woon ku tedd la woon ci ay ñoñam fële Quraysh mujj gi mu daldi tuub daldi rafetal ak lislaam daldi rafet radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bih wa ja'ala a'aliya al maskanahu wa ma'waa Quraysh kon nag nouvelle bi ñu bëggul woon a dégg ah mel na ni nag dëgg la imaam Muusa ibn Uqba raxmatullah alayhi ne walamma wasala alxabaru ila ahli makka wa taxaqaquu qatta'at an-nisaa'u shu'uurahun wa 'uqirat quyuulun kasiira wa rawaaxil léegi nag waa Makka boo demee ci dalaa ad fekk waxu Seydina Muusa ibn Uqba mu ne lam wa lamma wasala al-xabaru ila ahli Makka bi nga xam ne nag ci la xabaar bi kële waa Makka këli al waxkat dëgg la këne gañe nañ leen rey nañu daanaka ashraafahum seen ponkal yi seen kilifa yi rey nañ leen wa taxaqaquuhu ñu daldi koy xóotal ba gis ni nag ah kii lim wax dëgg la ah ñu toog indice yi di ñëw par benn benn di wane ne wallahi waa ji wax na dëgg qatta'at an-nisaa'u shu'urahun jigéen ñi daldi commencer màkk fépp di ay yuuxoo ki jooy jigéen ñi moom commencé di dagg seen karaw yi di xëcc seen karaw yi di sànni di xëcc di dagg seen karaw yi ndax li ñu dégg ah ay waay ji lii ku nekk yuuxu di dagg seen karaw yi ñoom jigéen ñi waaye wa uqirat xuyulun kathira wa rawaaxib ay fas yu bari keroog cor nañ leen jaasi ndax gaa yi waa Quraysh ñoo perdre la tête fas wu leen jege ñu cor ko ñu ki ci yar jaasi cor la nga jege ak ay waruwaay yu bari ñu daal leen cor ndax ba ñu déggee loolu ñoom lam xabaar boo xam ne kii lii kenn waru koo mën a gëm waay ñu daldi ne perdre la jigéen ñaa ngi dagg seeni karaw moo tax imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi daldi na koy soloo cëla ko ci Abbaad ibn Abdillah ibn Zubayr radiyallahu taala ali Zubayr mu ne annahu qaal naaxat qurayshun ala qatlaaha bi makka mu ne dafa yuuxu di jooy ala bi makka ñi ñu ko reyal makka shahran weer quraysh di jigéen ñi daldi dagg seen karaw mu ne wa kaana wa kaana yu'taa bi raaxilati rajul minhum aw bi farasihi wa tuuqifu bayna adhuri nisaa wa yasturnaha bissatuuri xawlaha wa yanaxna xawlaha allahu akbar wa yaxrujna ila al aziq mais nouvelle bi dafa terrible ba yemul foofu jigéen ñi dagg seen karaw yi ba góor gi doon nañ ko indil sax ak warwaayam indil ko géléemam gu war a war war dem fenn walla aw fasam mu ñëw nekk ci diggante jigéen ñi daldi koy wër ndax seeni jooy yu bari ci dëkku bi biir Makka kero daldi di koy mel ni ku ko muur di yuuxu ba pare wa yaxrujuna ilal aziqa ñu génn nag ci mbedd yu étroit yi di yuuxu ci biir Makka fu nekk nga dégg fa ay jooy waaw akbar kon de loolu la imaam ah, ibn Isaaq raxmatullah alayhi mu ñuy nettali gis nañ alxaysumaan radiyallahu taala anhu li imaam Muusa ibn Uqba raxmatullah alayhi ne bi ñu toppee xabaar bi ba xaqaquhu ñu daldi koy liñ bët bu baax gis ni mbir mi dëgg ci lañ commencé di yuuxu ak def lu nekk jigéen ñi daldi dagg seen karaw yi imaam ibn Isxaaq di nettali ci loolu keroog bi xabaar bi agsee Quraysh mu ne moom imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi wa xaddatani Xuseyn ibn Abdillah ibn Ubaydillah Abbaas mu ne wa xaddatani te nettali na ma man imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi Xuseyn ibn abdillah di xuseyn di doomi abdillah abdullah boobu di doomi ubaydillah ubaydillah di doomi ibni abbas di ubaydillah ibni abbas di ubaydillah di doomi al abbaas radiyallahu taala an il jamii an ikrimata mu jële ci seydina ikrima mawla ibn abbaasin di euh, ki ne woon jaatigéen di imaam ibn isxaaq imaam ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma euh, kii bii nii lu mu tudd euh, bala ñu dugg ci mbir mi taxriiju xadiis bi xadiis bi nii mas nañu gis càllale bii de mais yàgg na xadiis bi nii ko imaam ibn Isxaaq solo na ko noon imaam alxaakim solo na ko ci almustadrak bi mu ko soloo nag mooy joxewu ci benn àtte comme ni muy def moom imaam alxaakim doon wax yal mustadrak que ne xadis bii de ala sharti shaykhayni walam yuxrija ne xadis bii comme bu génnee ndax loolu la mooy mustadrak mooy day dab dabaat day dab yenn xadis yoo xam ne ñëwul ci saxiix imaamul buxaari wala saxiix muslim ibn al-hajjaj imaam muslim rahmatullah alayhima léegi moom indi ko danaan nag lool di ci wax naan lii de ci charte say góor ñi nekk ci càll bi ñooy nekk ci saxiix yi waaye ñoom ñaar di imaam al buxaari ak imaam muslim rahmatullah alayhima solowuñ mais bii xadiis bi bi mu ko indee sakata an mooy waxu ci dara da cee noppi moom yow alxaakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi ah na ko noon imaam at-Tabari daal dina koy solo boo demee tamit ah, ci al-Bidaaya di nga ko fa fekk bu imaam alxaafiz ibn kathir ñoom nag mu ngi jaar ñoom ñépp mu ngi jaar ci yoonu muhammad ibn isxaaq rahmatullah alayhi mu ne wa xaddatani xusayn ibn abdillah ibn ubaydillah ibn abbaas mu jëlu ko ci seydina ikrima mawla ibn abbaas waaye xadiis bii nii dafa daif lan moo tax mu daif ndax xusayn ibn abdillah ibn ubaydillah Xuseyn boobu moom moo daif looloo tax xadiis bi daal di daif xadiis bi wérul ndax Xuseyn ibn Abdillah boobu waaye naka noonu imaam al-Haythami indi na ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne e, rawaahu Tabaraani mu ne imaam at-Tabaraani da soloona xadiis bi mu ne wa fi isnaadihi Xuseyn ibn Abdillah ibn Ubaydillah wasaqahu abu xaatim wa gayru wa daafahu jamaa wa baqiyatu rijaalihi siqaat mu ne moom imaam at-Tabaraani yi mu ci imaam al-Haythami yi mu al-Majmaa mu ne xadiis bi imaam at-Tabaraani soloono ci càllale bi nag Xuseyn ibn Abdillah ibn Ubaydillah moo mu ne ki ko dëgëroon mooy abu xaatim ak keneen ak ñi ëpp ci boroom xam-xamu xadiis yi dañ ko ne kooku wérul mu ne nag li des ci góor ñi ci càllale bi ñu wér lañ mais xadiis bi wérul ndax Xuseyn ibn Abdillah ibn Ubaydillah kooku wérul comme li imaam al-Hafiz ibn wax ci at-Taqrib rahmatullah alayhi mu ne da'if mu ne kii nii wérul mooy ku feebal la kon moo tax xadiis bii nii euh, daldi woy wér